fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam. kitaabul qisaas. an Abdillahi bni Mas'uud radiyallahu anhu annahu qaala qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulu llahi illaa bi ixdaa salaas alsayibu zzaani wannafsu binnafs wattaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca kon alimaamu abdulghani rahimahu llahu taala ci téere bu bees bi muy téere numéro treize muy fukk ak ñetteelu téere bi ginnaaw kitaabul radaa mu def kitaabul qisaas kitaabul qisaas mooy téere li nga xamante ne mooy pen yi li nga xamante ne nii <coughs> mooy fayu voilà al parce que loolu dafa am pen yi ñooy xuduud yi li muy al qisaas mooy dangay def dara ñu def la lu mel noonu ne comme nit koo xam ne day rey ni ñu rey ko mu fëq bëtu nit ñu fëq bëtam mu toj bopp nit ñu toj boppam loolu mooy qisaas bi mooy walakum wala alquran bi walakum fil qisaasi xayatun la ya ulil albab muy am ngeen ci français da koy wax léeg-léeg loi loi du talion voilà da rey nit ñu rey la voilà alors que peine yi beneen affaire la peine yi mooy nit ki dafa sàcc ñu ne ku sàcc bi nañ dagg loxoom voilà lool bon ak yeneen yoo xamante ne nii ku dem ci shara yi dina dina gën a leer te leeraloon noonu jamono yi loolu ci siira bi walillahi alhamdu wal minna kon nag <coughs> kon loolu mooy alqisas dañuy topp li nga def lu mel noone rek ñu def la lu mel noonu le mu ciy tàmbali nag di indi hadis bi nga xam ne moo ci njëkk muy trois cent quarante di ñetti téeméer ak ñeent fukk mu jële ko mu naan Abdullah ibn Mas'ud mu ngi koy jële ci saxaabi bu ñu naan Abdullah di doomi Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaal nee na qaala annabi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama de nee na laa yaxillu du dagan daganut daganul ñuy tuur damum ri'in muslim dereetu ab astam nit koo xamante ne nii muslim góor ak jigéen a ci yem koo xam ne jullit la wommatul boroomam daganul ñuy tuur daganul de dereetam daganul yashhadu moom mu nekk jullit boo xam ne mu ngi seede an laa ilaha ka amul benn buur ñu war a jaamu ci dëgg illa allahu kudul borom bi tabaraka wa wa anni taman nii rasulullahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam illaa ludul bi ihda salas benn ci ñett yi kese ci la tuur dereetu way ngëm yàlla di man a nekke ci lay dagane ne bi ci njëkk ak sayyibu zani ki nga xamante ne as-sayyib as-sayyib mooy ki nga xam ne bu dee jigéen dañ naan jeeg bu dee góor mooy koo xam ne mas naa marié voilà mooy képp koo xam ne mas naa sëy ah bu masee sëy ba pare njaaloo loolu nag tekkiwul ne moom bi muy nekk ci sëy bi la njaaloo déedéet bu ma soona sëy tay sëy moom juróomi fan kese la def ak soxnaam wala soxna si la def ak jëkkëram ñu tas mu toog fanweeri at yoo xam ne sëyul mu jaaloo kooku kooku ci la kooku ak yib la mooy koo xam ne daal mas ngaa sëy ku mas a sëy rek yow moo xam ba ngay jaaloo yaa ngi cib sëy wala génn bi cib sëy yow sayib nga voilà mu ne ko na sayibu zani ki njëkk ki nga xam ne moom tour tuur deretam dagan na mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne dafa ma sëy ba pare nii ba pare mu tekki njaaloo wan nafsu ki ci tegu mooy wan nafsu bin nafs keneen ki mooy bakkan ci bakkan koo xam ne dafa rey bakkan ñu rey bakkanam moom ndax bakkanam ginu la cher ginu la tedd bakkanu kenn koo fi reyu jullit yow dañ lay rey voilà mbir maangoo bu preuve yëpp leere kooku mooy deuxième ci nga xam ne moom ba moom moom moom na ki mujj nag mu ne wa taariku li diine al mufaariqu lil jamaa mu ne ki nga xam ne mooy wa taariku aji ki nga xam ne dafa bàyyi li diini hii ne maa doon jullit doonatuma ko al mufaariqu tey tàqale lil jamaa di tàqale ak mbooloo yi di tàqale ko di tàqal non seulement di tàqale mbooloo yi voilà di sate l'unité de musulmans ne moom jullit la waa yow mooy liñ naan waa ji dafa excommunier façon yu mel noonu ak mooy nga xamante ne nii dañoo jekki ne waa yow man daal sawaay nekkatuma ko génn naa ci diine ji kookale la kon al mufaariqu nekk aji taqaloo lil jamaa ak mbooloom jullit ñi kon al imaamu Abdul Ghani taala mu ciy beneen xadis di trois cent quarante et un ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn mu ne waan Abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa awwalu maa yuqdaa bayna annaasi yawma alqiyaamati fi dimaa kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne wa an abdillah hadis bi mu ngi koy jële ci seydina mu ne ba léegi an abdillah ibni Mas'ud mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne moo Abdallah di doomi Mas'ud radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne neena awwalu li nga xam ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam awwalu lu njëkk maa li nga xamante ne nii yuqdaa la ñuy atte bayna naasi diggante nit ñi yawmal qiyaam ah fi dimaa ci deret ji la xam nga lii wute naag xadiis bi naan li ñuy njëkk a régler nit ki ëllëg mooy ci julli loolu mooy loolu mooy ci digganteem ak boroomam lii dana la ci wàllu nit ñi mooy li nga xam ne moo doon dox diggante nit ñi voilà loolu liñ cee njëkk ak ëllëg loolu mooy ci wàllu li nga xam ne mooy deret yi koo xamante ne nekk fi rek di rey di dem rek di tuur deretu nit ñi parce que yow daal yaa di jàpp ne daal yow yaa ko sañ demal ba ëllëg kon nii lay demee léegal imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi ci tegu di hadis trois cent quarante-deux di ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar mu ne wa an Sahl ibn Abi Hasmata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala intalaqa Abdullah ibnu Sahlin wa Muhayyisatu ibnu Mas'uudin ilaa Khaybar wa hiya yawma'idhin sulhun fatafarraqaa fa ataa Muhayyisatu ilaa Abdillahi ibni Sahl radiyallahu anhumaa wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan fadafanahu thumma qadima al-madinata fantalaqa Abdurrahman ibnu Sahl radiyallahu anhu wa Muhayyisatu wa Huwaysatu ibna Mas'ud radiyallahu anhuma ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fadhahaba Abdurrahman yatakallam fa dahaba abdurrahmani radiyallahu anhu yatakallam fa qaala sallallahu alayhi wa sallam kabbir kabbir wa huwa ahdathul qawm fasakat fatakallama fa qaala sallallahu alayhi wa sallam atahlifuuna wa tastahiqquuna qaatilakum aw saahibakum qaaluu radiyallahu anhum wa kayfa nahlifu wa lam nashhad wa lam nara qaal sallallahu alayhi wa sallam fatubri'ukum yahuudu bi xamsiina yamiina faqaalu kayfa na'xudu bi aymaani qawmin kuffaar fa'aqalahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min 'indihi wa fi hadiisi Hammaad ibn Zayd rahimahullah faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqsimu xamsuuna minkum alaa rajulin minhum fa yudfa'a bi rummatihi qaalu radiyallahu anhum amrun lan amrun lam nashhad amrun lam nashhad kayfa nahlif qaala sallallahu alayhi wa sallam fatubri'ukum yahuudu bi aymaani xamsiina minhum qaalu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qawmun kuffaar wa fi hadiisi Sa'iid ibn Ubayd fakariha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yubtila damahu fawaadaahu bimi'atin min ibili sadaqa wala alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi xadis bi nii mu ne wa an Sahl ibn Abi Hasma mu ngi koy jële ci Seydina Sahl saxaabi la woon di doomi Abi Hasma radiyallahu anhu annahu qaal neena intalaqa dafa wéy daal di dem abdullah benn sahaaba buñ naan abdullah ibnu sahl di doomu sahl léegi nag wa muhayyisa ak benn waay buñ naan muhayyisa ibnu mas'ud di doomi mas'ud fan lañ jëmoon jóge madina ilaa xaybar ndax daa amoon jamono yoo xam ne bon da euh, dund gi daa xawoon na Euh, jafe Medina voilà mooy euh, lu ñu dunde léegi nag ñoom ñu dem Xaybar léegi nag ñoom ñaar ñii ñu génn daal di dem Xaybar wa hiya ta fekk Xaybar jamono yooyu yow may leen keroog sulhun mooy ne fekkoon na yonent bi alayhi salaam ubbi woon ko ba pare ba daal di woon dox digganteem ak waa Xaybar accord yañ waxoon la mu waxoon ba mu leen bëggee exilé génne leen te gisoon nañ ko fi tuddoon nañ ko fi ñoom ñu ne ko waaw yow doo fi def ak sa saxaaba yi radiyallahu taala anhum kon nag liñ lay wax yow rasulullah yow Abul Qaasim sallallahu alayhi wa mooy bàyyi ñoog suuf si ah ñun ñu koy bay léegi yow lépp loo xam ne xaaj lu ci génn rek ñun ñoo indi jiwweeg liggéey bi ñoo koy def mais suuf si yaa ko moom léegi nag lu ci génn rek yow dañ koy xaajoo ci digg bi nga am juróom fukk bu doon lool la ñun ñu am juróom fukk voilà bu doon téeméer la ku nekk ñu xaajoo ko noonu ci digg bi ala chatratu gisoon nañ ko sax sax ci xadiis yi ñu génnoon léegi nag loolu la doon wax ne te jamono jooju mooy xaybar sulhun ñoom Xaybar ñoom wa hiya yawmay sulhun mooy dañoo nekkoon ci ay accords yoo xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doxawoo nag ñoom ngir ñu ne fa ne leen nag ñun nag heure bu ñu neexee dinañ leen fi génne ñu ne waaw léegi nag loolu lay wax ne jamono jooju nag kon day wane ne xew-xew bii mu ngi xew ginnaaw bi ñu ubbee Xaybar te boobu jullit ñi ubbi nañ ko ba pare léegi nag fatafarraqa mais yahuud yi kese fa dëkkoon jullit ñi Medina lañ dëkkoon léegi nag ñaar ñii di bokk ci jullit ñi jóge Medina bañ ñëwee foofu la ngir ut fay tàndarmaak yu ñu dunde daal léegi nag fatafarraqa biñ ñëwee ku nekk nag ñu tasaaroo ku nekk dem a vaquer à fa nga xam ne yaakaar nga ne foofu fa ngay gën a mën a amee daal mbir ya léegi nag fa ata muhayyisa léegi nag biñ demee après muhayyisa radiyallahu anhu mooy ibn mas'ud mu ñëw ila abdillah ibn sahl ñëw ci abdillah ibn sahl boo xam ni mu fi àndal ngir xool moom ana naka la demee léegi nag mooy nan bi biñ demee biñ tàqale ko boobaak léegi mu dem xool dem di ko seeti léegi nag bi mu ko gisee fekk ko wa huwa moom di abdillah ibn sahl yatashahhatu fi damihi qatila mu ngi jugé voilà loolu la tubaab yi di wax ci deretam nekk koo xam nañ koo faat voilà mooy koo xam ne mu ngi sangook deretam voilà ñoo ngi ko fekk dañ ko muy ñu faat ko waaye faat bu metti sax ba deret ji di muy muy sàngoog deretam léegi nag bi mu xamee bi mu ñëwee fekk ko noonu fa dafanahu mu xam ne fii manusu dara lu mu suul ko mu daal di koy waajal daal di koy toppatoo daal di koy suul summa ginnaaw yi qadimal madina mu dëgmal dal di ñibbisi ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salati fan fantalaqa bi mu ñëwee nag wax ko ay mbokkam Ah, rendre ko compte ni wa rendre leen compte wax leen ni mu demee léegi nag fan talaka léegi ca ay ñoñam nag mu daal di wéy daal di dem Abdurrahman ibn Sahl muy freeru ki gaañu ki ñu rey muy Abdallah ibn Sahl lañu faat léegi nag ba ki nga xam ne kii nii àndoon ak moom di Muhayyisa ibn Mas'ud ba mu demee wax mbir mi ne noonu la demee faatu na ba ñu suul ko ba mu suul ko moom léegi nag rakkam nuy frère am boog di Abdurrahman waaw rakkam la woon moo ci gënoon a féete ndaw comme ni ko hadis bi waxee di Abdurrahman di doomu Sahl di frère kañu faat léegi moom wa Muhayyisa ak Muhayyisa mi nga xam ne moom la àndaloon waaye mu ànd ak beneen frère am moom Muhayyisa di wa Huwayisa ak koo xam ne moom lañ naan Huwayisa ñoom ñaar ñii nag di Muhayyisa Huwaysa ibna Mas'ud doomu ku ñuy wax Mas'ud lañ woon radiyallahu anhuma ila nabi ñoom ñetti ñi ñu def délégation daal di dem nag kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa dhahaba dem seeti ko ngir wax ko li nga xam ne moom la ah, lii lu garaaw lii xew muy faat gi nga xam ne moom lañ faat Abdallah ibn Sahl fële ca Xaybar léegi nag biñ ñëwee fa dhahaba aksi ci yonent bi alayhi salatu wassalam fa dhahaba Abdurrahman yatakallam Abdurrahman mooy ki nga xam ne mooy frère ki ñu faat ah daal di eh, eh, ñëw nar njëkk a wax voilà mu dem bay waare njëkk a wax léegi dem bay njëkk a wax fa qaal yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko kabbir kabbir mooy bàyyil ki nga xam ne moo gën a nekk mag ci yéen ñett moom na njëkk a wax ji bàyyil ki njëkk a wax ki gën a mag moom mu daal di wax léegi nag wa huwa mu ne ta fekk moom Abdurrahman mii bëggoon a njëkk a wax ahdathul qawmi ñett ñi mu fi àndal walaa moom moo ci gënoon a nekk ndaw voilà moo ci gënoon a nekk ba alhamdulillah basage mooy moo ci gënoon a nekk ndaw daal féete ndaw ci ay at léegi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee lool fasakata léegi nag mu noppi fatakallama ñaar ñile wax muy kan muy Muhayyisa ak Huwayyisa ibna Mas'ud radiyallahu anhuma biñ waxee nag ba wax mbir mi ni mu demee fatak fa qaal sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne leen ataxlifuun ne leen ndax da ngeen di waat parce que mbir mi nii la demee mooy moo am na ci yenn riwaaye yoo xam ne dañ leen est-ce que am ngeen ci preuve yuy wane ne gaa yee ko rey yahuud yee ko rey wala ñoo ñoo ko rey mais ñoom amuñu preuve voilà mais daal mooy ci riwaaye bii ñu nekk mu laaj leen ne leen ataxlifuun ndax kon da ngeen di waat léegi wa tastaxiquuna bu ko defee ngeen yeeyoo qaatilakum aw saahibakum mooy ngeen yeeyoo diya muy indemnisation yi nga xam ne moom lañu war a indem ndàmp yi ñu war a ndàmp seen mbokk mi ñu faat ndax foog waat kese fi mën a am est ce que di waat ngir ngeen mën a yeeyoo li nga xam ne mooy diya bi nga xam ne ndàmpaay yi nga xam ne indemnisation yi ñu war a jox ah Eh, ndax seen bokk mi nga xam ne qaatilakum ki ngeen faatal aw saahibakum wala ki nga xamante ne nii mooy seen mbokk mooy daa am loo xam ne lu ñu sous-entendre ci wax ci mooy wa tastahiquna diyata qaatilikum wala loola le waaye wa tastahiquna qaatilakum aw saahibakum wala mooy ngeen yeyoo mooy ndàmpaay ga yi nga xam ne moom lañ war a jox ku ñu faat léegi nag mu ne leen ndax da ngeen di waat qaalu ñoom ñu ne ko ah waa yonent mi alayhi salaatu wassalaam wa kay kayfa nahlifu walam nashhad walam nara mu ne ko waa yonent ñu ne ko mais yonent mi alayhi salaatu wassalaam ñun nan lañuy waate walam nashhad te ñun fekke wuñ bi mooy kii mu àndaloon sax moom dafa demoon fenn kii dem fenn mu jëfa ñëw fekk ñu faat ko ba pare moom gisul kenn gisu fa ah lieu de de de bi am gisu fa benn indice yooyu sax seetlu woo ko daa ñëw gis ne mu ngi ci deretam sàngoo deretam gaañu na mu waajal ko daal di koy suul ñëw kon ñun nan la ñuy waate walam nashhad te ñun fekkewuñ affaire bi walam nara te gisuñ kan moo ko faat nan la ñuy waate di waat ne voilà ñoom diwa ko faat te ñun xamuñu ñooñu ñooy ñan sax léegi xaal yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen ah fa tubri'ukum yahuudu bi xamsiina yamiina waaw kon fa tubri'ukum kon yahuud yi daal di <laughs> kon ñoom lañuy laaj ñu waat ñoom yahuud yi bi xam xamsiina <laughs> yamiina ci cinquante juróom fukk waat yoo xam ne dañuy waat ni ñoom defuñu ko voilà bu ko defee ngir setal seen moom la naan fa tubru ukum ngir setal seen der na ñun du ñun ñoo ko def waaye nan lañ koy defee dañuy waat cinquante personnes ci ñoom dañuy waat voilà waat voilà juróom fukki waat lañuy waat ku nekk waat <laughs> voilà te ni lii moom defuñu ko léegi fa qaalu bi mu ne wala kon yahuudi def yooyu comme que nangu ngeen laat kon nañu laaj yahuudi ne leen waat leen hein hmm, cinquante waat yuy wane ne yéen du yéen a faat yi taxu ngeen ah ci deretu kii nii léegi nag fa qaalu gaa yi ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam mais kayfa na'xuzu bi aymaani bi aymaani qawmin kufaar ne ko mais yonente bi alayhi salaatu wa salaam mais ñun nan la ñuy jëlee <laughs> di jàpp ci ki li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy waatu waatuk nit ñoo xamante ne nii ay yéeféer lañu gaa yoo xam ne yee yee yahuud yi <laughs> alam na di yeneen riwaaya dañ ne mu ñeeda bu ñu rayoon ñoom ñëpp sax buñ ñu rayoon ñu ñëpp ñu waat loo leen ñu pare nañu waat waat ne du ñoom mooy ñooñ lan la ñuy jële seen di jàpp di di tenir di jox benn benn benn benn benn poids di jox benn gëdd seeni wax seeni waat kayfa naxudu wana naka la ñuy jàppe bi ay maani ci waatu xawmin ay nit ñoo xam ne kuffaar ay yéefér lañ léegi bon loolu lañ laaj yonent bi alayhi salaam fa aqalahu nabi yonent bi alayhi salaam fa aqalahu mooy mu joxe diye bi mooy moom ci boppam moo joxe li nga xamante ne nii mooy diye yi nga xam ne indemnisé yi indemnisation yi muy eh, ndàmpaay yi ñu waroon a jox ku ku fa ku ñu faat moom moo ko jox moom moo ko joxe moom yonent bi alayhi salatu wassalam min indihi fa moom ndax ñëw di ko laaj yahuud yi te ñi nee nañ bon yahuud yi seen waat darul dara te ñoom nee nañ duñu waat kon mbir mi finalement yonent bi saa saa moo far joxe mbir yi léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullah muy wax ne wa fi hadith Hammad ibn Zayd nekk nag ci hadith nga xam ne Seydina ki nga xam ne mooy Hammad ibn Zayd bokkoon ci boroom xam-xamu hadis yi rahmatullah alayhi moom ni nga xamante ne nii noonu la ko soloo dane fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salatu wasalam di ndawal yàlla lu wax ba foofa ba gaa yi waxee ni mu demee mu ne leen ah yuqsimu xamsuuna minkum léegi li ngeen di def day am juróom fukk ci yéen voilà mooy cinquante ci yéen dañuy waat ala rajulin ci benn waay minhum ci yahuud yi ne diw moo ko def ngeen désigné kenn koo xam ne jàpp ngeen ne moom la léegi nag bu ko yudfa'u waa ji ñu de ñu daldi leen koy jañ jox leen ko bi rummatihi mooy ni ñuy takke waa joo xam ne dañ koy dañ koy yóbbu ngir pendre ko wala ngir ngir ngir teg ko pen niñ koy yeewe noonu yeew ko ci buumam comme comme jaan bi niñ koy yeewe ci ñu war a dóori pen bi yóbbu ko teg ko daan yi ñu leen loon loolu lañ naan bi rumma mooy ci buum gi ñuy yeew koo kële mu ne bu ko defee yéen na ngeen di tànn kenn koo xam ne jàpp ngeen ne moom yoo nga ngeen waat cinquante waat juróom fukki waat bu ko defee ñoom yahudi yi ñu daal di leen koy jox voilà jox leen ko ak ànd ak buum gi nga xam ne moom lañ koy yeew ngir indi ko mu xam ne waa jii nii moo def mbir mi voilà léegi nag xaalu gaa yi ne ko mais amrun lam nashhad mais yonente bi alei mbir moo xamante ne faat goo xamante ne ñun fekkewuñu ko kay fa naxlifu mais naka lañ ci mën a waate naan di di désigner benn nit loolu nan lañ ko mën a defe xaal yonente bi alayi salaam ne leen ah kon nag fa tubriku fa tubriukum yahudu bi ay aymaani xamsiina minhum kon nag yahuud yi ah ñoom ñu de ñu setal seen bopp que amuñ laalawuñ dara ci seen dereetu mbokk bii nan lañ koy defee bi ay maani ci waat xam siina minhum ju mooy cinquante personnes ci ñoom juróom fukki nit ci ñoom ñooy waat ko te ne ñoom defuñu ko laala wuñ ko ah xaalu gaa yi ne ko mais eh ya rasulallah mais yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qawmun kuffar ñun ñoo xam ne yéefar la yahuud yi moo ñii dañoo am kàddu de toute façon bu doon ñi ko def sax manoon nañu taxaw fii waatal la lu ëpp lool li nga laaj qawmun kuffar ay nit ñoo xam ne yéeféer lañ alimamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa fi haditi Sa'id ibn nekk na ci hadisu Sa'id ibn moom it ni mu soloo bi mbir mii moom nan la wax foofale mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa kariha rasulullah fa kariha mu daal di e, e, bañ daal rasulullah ndawal sallallahu alayhi wa ah, moom mu daal di nekk koo xamante ne ne dafa kii daal dafa bañ mooy bëggul daal waaw mu bañ ndawul yàlla li an yubti la dama ñu daal di neenal deretu ki nga xamante ne daal mooy <laughs> kañu faat kañu faat waaw mu nga xamante ne nii muy Abdallah ibn Sahl bañ daal ñu neenal da deretam comme que mbir yi ah nii mu demee moom kan nga ci comme ñi nangu ñoo waat ñee it manuñ leen kii ñoom d'accord ci lool kon nan lay demee soit bu arrêté mbir yi lool kële ki ñu faat moom kenn du ko jox diya kenn du ko jox ndàmpaay kenn du ko ndàmpaay mbokkam ak yooyu léegi nag yonent waaye saa saam bañ ñu neenal deretam fawaadahu bi mi'atin mu daal di koy joxe moom diya gi moom moo ko joxe ndàmpaay yi min bi mi'atin ci téeméer waaw téeméer cent min iblis sadaqa ci li nga xamante ne mooy gëleemu sarax yi muy gëleemu baytu maal ca ko jële kon nag muy zakat yeeg waa loolu lay joxat en tout bi wax